محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سفينة يالن دوي moo tax ñu lay jéem a way safinatu ki ni roy Muhammadu Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah safinatu du ni julli jàkka ja la ñuy jullee fa leen yàlla di xoole muhammadu rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah safinatu dunu baal ki leen tol ñu dal di baal safinatu moo digal muhammadu rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah safinatu dunu baal ku leen tol ñu dal di bal safinatu moo dekkal muhammadu rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah rasulullah safinatu ñooy rijal rijal yi jóg di majal général bi jar magal muhammadu rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah rasulullah yaa di jëmmu yaan hu sottil ngërmande ki nuy nandal ba mandi muhammadu rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah yaa di wurus wi rafet wurus wi gën a rafet yaa nu indil gën gi fet muhammadu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha këru xam-xam yee yaa di dëkku yëg-yëg yi yaa di jëmmu jëmm yi muhammadun rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadun rasulullah yaa di këru xam-xam yee yaa di dëkku yëg-yëg yi yaa di jëmmu jëmm yi muhammadun rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadun rasulullah rasulullah yaa di leeru kawnu yi yaa di leeru jëmm yi laa di leeru xam-xam yi muhammadun rasulullah la ilaha illallah إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا يرجم آدم تي سنغو آدم تي بايو آدم محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا يرجم آدم تي سنغو آدم te yaay baayu aadama muhammadun rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadun rasulullah